imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ci nettalin bi mu ne kon mu yónni leen ginnaaw bi mu ubbee Makka moom Seydina Xaalid ibn al yónni ko ngir mu woote waaye paa mu xare mu ne wa ma'ahu qabaa'ilu min arab mu ngi àndoon ak ay tribu yoo xam ne ci arab yi lañ bokkoon Sulaym tribu Sulaym ibn Mansuur ak waa Mudlij ibn Murra ngir ñoom nag ñu dem dal ci waa Banu Jazima ibn Amir ibn Abd Manat ibn Kinana waaw léegi kon loolu la yonent mi aleyhi salaatu sariya boobu la yónni léegi nag nan la deme nan la deme loolu nag ki ñu nettali dëgg-dëgg ni mu deme mooy Seydina Abdallah ibn Umar nekk ci riwaaya imaam ibn Muhammad ibn Ismaa'il al-Buxaari rahmatullahi alayhi biñ la wax sànq imaam al-Buxaari dane haddathanii Mahmuud huwa ibn Ghaylaan mooy Mahmuud ibn Ghaylaan ah, radiyallahu ta'ala anhu qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Abdurrazzaaq mooy kan imaam Abdurrazzaaq boroom Musannaf qaala mu ne haddathanaa Ma'mar moom moom siiw na Ma'mar ibn Raashid imaam al Buxaari ne xaa mooy maa ngi jóge ci càllale dem ci beneen càllale taxawal maa ngi ñëw wa haddathanii nettali na ma noonu nettali na ma Nu'aym Nu'aym qaala mu ne axbaranaa nettali na Abdullah qaala mu ne axbaranaa moo Abdullah nettali na ñu ne xabaar nañu Ma'marun Ma'mar gis nga mu ngo foofu lañ daje waaw mooy ñëw naa Mahmud an ibn Razzaq mu jële ci Sayyidina Abdurrazzaq moom mu jële ci Ma'mar mu ne la taxawal ci Ma'mar maa ngi ñëwaat indi càllale bu ñëwaat ba ci Ma'mar mu ne wa haddathani Nu'aym qaala haddathani nettali na ma Nu'aym Nu'aym qaala mu ne akhbarana nettali nañu Abdullah Abdullah qaala mu ne akhbarana nettali nañu Ma'mar Ma'mar mu ngi noonu kon am nga Ma'mar ci kaw am Ma'mar ci bi léegi nag an Zuhri noonu mu mu continuer càllale bu njëkk ba ak bii léegi à partir de Ma'mar ibn Rashid ñoo ànd nag ñoo ko bokk li ci tew an ni Zuhri yu jële ci simaana Zuhri an Saalim mu jële ci Saalim di doomi Abdallah ibnu Umar an abiihi mu jële ci baayam di Abdallah ibnu Umar qaala annahu qaala Seydina Abdallah ibnu Umar mu ne radiyallahu ta'ala an aali Umar mu ne ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Xaalid ibn al-Waliid ila Bani Jaziima fada'aahum ila al-islaam falam yuhsinuu an yaquuluu aslamnaa faja'aluu yaquuluuna saba'naa saba'naa faja'ala Xaalidun yaqtulu minhum wa ya'sir ila aaxiri al-hadiis mu ne moom Seydina Abdullah ibn Umar mu ne ba'atha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa yebal dafa yebal kan Xaalid ibn al-Walid Seydina Xaalid ibn koy yebal ci waa Banu Jazima fa da'aahum ila al mu wooleen gis nga mooy li la wax sànq mooy ne xarit lu ñuy ñëw rek dal seen kaw mooy bi mu ñëwee woone Seydina Abdullah ibn Umar mi àndoon ci armée bi nee na woone leen fa mu ñëw wooleen ci l'islam d'abord nee na nag faram yuhsinu an yaqulu gars yi nag rafetaluñ mooy ñoom mag ñu woon wax ñu ñu ñu ne ñu ne kii euh, bon aslam naa bi mu leen ñu nekk fanaan soba naa soba naa waaw ndax naa wax nañ la mooy génn ci diine dugg ci beneen te gars yi mooy ñii dox wax lool dañu jàpp ne seen diine ju ñu ne moo gën diine ji ngay dem léegi nag waa Quraysh doon ko wax ngir ŋaññi ñi koy def ñuy jóge ci seen diine kéeféer gi du dugg ci lislaam waaw ndax loolu lañ doon wax gaa yi caan waaw da baleen ka njëkk kan moo njëkk def embargo économique ci lislaam Seydina Xumaama ibnu Uthal ba mu embargo yi waa Quraysh gisoon nañu ko defoon nañ tarñaaw waxoon nañ la Seydina Uthal Xumaama moom laa doon keroog naan Umaama Umaama ibn Uthal anhu mañ takkoon ca jàkke ja naan ko in taqtul taqtul za dam yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee naan ko mais kayfa ajiduka yaa Umaama bañ ko ba mu benn ab sariya ñu daldi jàpp Umaama dajeek Umaama jàpp ko te moo ne woon sangu Banu Hanifa ñu indi ko takk ko ci jàkka ji mais Sumaama di jéem a menacer yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñëwee naan ko nan laa la mooy na def mbaa yaa kii fi ko jàpp prisonnier gisoon nañ lool ba ñuy gis àttee jàkka ci l'islam que ni jàkka mën naa nekk prison. <laughs> te loolu ci objectifu ñañu fa jàpp ñuy gis jullit ñi ci seen bennoo ak ni ñuy jullee di bokkul. di yëkkateeloo di tegadoo loolu xëcc leen ak alquran jafeñ dañ fay jàng mu mën leen a xëcc ba seen xol tooy ñu dugg ci lislaam ñoom seydina Sumaama ibnu Uthaal ma décrété woon embargo ba ca waa Quraysh ba ko yonent ma maanaam yonent ma lay saab saab ah boo ma boo ma libéré de di nga koo xamante ne ni boo ma reyee di rey koo xam ne boroom <laughs> ay way boroom deret yaay ku teg gagara mooy boo ma faatee di nga xam ne waa Banu Hanifa ils ne laisseront pas ça ça ça mu sedd waaw parce que maa seen sang waaye nag boo ma libéré gën a def ci man baax ah di nga ko xam ne di nga xam ne def nga ko nag ci ku tedd koo xam ne du fàtte jamais ku ko defal lu baax bee yéeféer yeey wax loolu looy xalaat ci jullit naka lañ lay defe lu baax ngay def nit ki lu safaan hein parce que tey mere na la rek walla mere nga ko tey doo fàttaliku démb ah lam ku la xasa def lu baax defal la lu baax kooku lu mu la defal après da ko wër muñ ko wax bul xool ci li muy def mais xoolal lam doon def waaw loolu lu jullit di mel mais rancunier kii gaaw mer fii gaaw a kii naan kii génn naa ci moom loolu du waxu ku waxu nit ku xellu sax waaw loolu loolu c'est des yu baas yooyu wax wax dëgg waroon nañ dépasser yooyu léegi su <laughs> maama gars waa Quraysh lañ ne ko ah kon sabata mu ne leen ban sabatoo ma fen waaw man aslamtu waaw kon nag loolu la mooy affaire tooñ la woon léegi nag ba ko gars waxee nag ah Seydina Xaalid jàppe ko loolu waaw moom li mu doon xaar ñu ne ko dugg nañ ci lislaam aslam naa ñu ne saba naa mu daal leen dal seen kaw waaw jàpp ne ñii ñii dañuy mubboolu yi wala mooy xam nga leer moom bokkul ak fii bokkul ak te Seydina Usaama faatoon kame woon man laa ilaha illallah mu daal di koy faat loolu moom dafa leer moom mais lii mooy dafa utiliser baat boo xam ne kuffaar yi dañ ko doon utiliser ngir di tooñ jullit ñi ñoom ñu wax loolu mu dal seen kaw léegi nag Seydina Abdallah ibn Umar nee na mu dalee seen kaw mu jàpp li ñu waxee lool mu jàpp di rey ñenn jàpp ñenn prisonnier nee na fa wa dafa ila kulli rajulin minna asira ku nekk ci ñun mu daal di koy jox ak prisonnier mu ne hatta ida kaana yow kaana yawmun amara Xaalid an yaqtula kullu rajulin minna asira am na ci yeneen riwaaya yeneen eh, yu xadiis yu ñëw dañ ne ca suba ga léegi Seydina Xaalid ibn Walid ne léegi ku nekk ak sa prisonnier na nga ko faat ku nekk na faat prisonnier bi mu yor Seydina Abdullah ibn Umar nee na ma bañ ma ne wallahi laa aqtulu asiri wala yaqtulu rajulun min ashaabi asira ma ne Seydina Xaalid da ñun ñun non non ça on fait pas kenn laa dul rey man de sama prisonnier du ma ko rey te képp ku ànd ak man ci sama groupe bi kenn lañ dul faat benn prisonnier waaw kenn duñu faat kenn kenn kenn kenn voilà léegi <laughs> moo tax am na ci yeneen riwaaya hmm? eh, kii la dafa am benn waay dafa am benn waay mais sauf que bon euh, euh, dese naa dëgër tamit quoi waaw de riwaay boobu it dese naa dëgër dane dafa dafa am ku ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam waaw dafa am ku ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam nettali ko mbir mi ni mu ne ko bi mu koy wax nag am na benn waay boo xam ne njoolul gartul koo xam ne bi Seydina Xaalid di ne dañuy rey ñooñu bi mu leen di rey moom jóg na ne leen kooku nee na ko ah non wax naag moom ne de de de te lool c'est que riwaay bu imaam Ibn Hisham moo ko yokku quoi te imaam Ibn Hisham dane xaddasani ba'du ahlil ilmi xam moom kenn ci boroom xam-xam yi moo ma nettali annahu xuddisa ki moom nañ ko mooy xam nga loolu wax hmm? an Ibrahim ibn Jaafar al-Mahmudi hein muy nettali ba pare ne sax waajooju ci ba euh, baabu ahlil yooyu ñoom moo ne ko kenn ci ñoom dafa la am koo xam ne dafa rëcc ci waa banu jazima yi jàppoon comme comme xamul saxaaba yooyu ñan lañu mu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxoo mu ne ko Seydina Xaalid bi muy def lool am na benn waay boo xam ne guddul njoolul mooy njoolul gàttul ankara alayhi waaw ndax yonent bi alayhi bi ko waaj waxee da ko mais waaye dafa ñëw nettali ko ni mu demee mu ne ko amul kenn ku ci ñoom ku ne ko déedéet lii ngay def du nii mu ne ko am na kenn koo xam ne dafa weex rajulun abyad rab'a fa nahamahu koo xam ne dafa dafa weex guddul njool mooy guddul gàttul mooy entre les deux la nekk ku yem mais Seydina Xaalid daal di koy gëdd mu bàyyi ko nee na am keneen koo xam ne nag ku njool la waaw koo xam ne daal ku njool la koo xam ne dafa jóg moom tamit wax ak moom wax ju dëgër waaw ne ko déedéet lii nga def waru la deme nii nee na Seydina Omar radiyallahu anhu ne yonent ku njëkk ki ki waa ji wax ya rasulallah fabni abdullah sama doom mu abdullah mooy abdullah ibn Omar kantaa ki ci des mu ne ko fa saalimun mawla abi xudayfa mu ko ko moom saalim la mawla abi xudayfa ñoom ñaar ñi yëpp gisoon nañ leen ah, waaw léegi euh, xadiis boobu euh, gis nga ne càllale bi looloo ci am en tout lu ñu ci man ni demee mooy day wane ne tamit ne Abdullah ibn Umar li mu wax nii ne man moom dama ne du ma ko def waaw kenn non seulement man mais kenn ko ànd nga duñu ci faat kenn léegi nag Seydina Xaalid ibn Walid buñ ñëwee euh, ci riwaay imaam al bi ñu bi ñu kii neenam bi dinañ ci ñëwaat léegi pardon nañ jëlaat riwaay imaam Ibn Isxaaq bi ma nga xam ne dane wa haddatha fa haddathani Hakiim ibn Hakiim radiyallahu ta'ala anhu mu ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi ko xabaar bi dikkalee ah imaam ibn Isxaaq mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yëkkati loxoom ne allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Xaalid ibn al-Waliid radiyallahu anhu bi ko xabaar bi dikkalee que ne Seydina Xaalid noonu la def dafa yëkkati loxoom ne allahumma ee eh buur yàlla. inni man abra'u deñ naa ilayka ci yow mooy deñ naa wane naa ne deñ naa ci li Xaalid def maa ngi lay wan yaw borom bi keneen maa li Xaalid def de deñ naa paa ci borom bi subhaanallah non ci li Seydina Xaalid ibnul Walid def deñ naa ci li Xaalid ibnul Walid def pour wan ko ne man d'accord ma ci du ko digal de digaluma ko muy rey ñoo xam ne nee nañ ay jullit li ma nee wax na ko ay yoon kantaari waa imaamal Buxaari bi biñ doon wax sànq Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu boobu dane bi ñu dellusee bañ fa jógee hatta qadimna ala nabi fa dhakarnahu ñu nettali ko li mu tuddal ko li mu mu ne fa rafa'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yadayhi fa qaala allahumma inni abra'u ilayka mimma sanaa Xaalid marratayn nee na yonent ne boobu Seydina Abdullah ibn Umar waxul ne waa ji daa am ko dem wax ko ko dane ñun bi ñu fa jógee ci sariya bi ñëwaat yonent bi alayhi salaatu salaam ñu wax ko ni mu demee ne ko Xaalid kat il a tué des yoo xamante ni nii ñoom dañ doon wax saba'naa naa bu faat leen bam ñu waxee ñu faat suñuy prisonnier man Ibnu Umar dama ne ko duma ko def ak ñi ma àndal waaw léegi nag yeneen ci ma ne saar saar nee na bañ ko waxee mu yëkkati loxoom ne allahumma ee buur yàlla inni abra'u ilayka mimma sanaa Xaalid deñ naa ci li Xaalid def waaw nee ñaari yoon am na ci neen riwaaye ñetti yoon voilà euh, riwaay imaam ibn Sa'd biñ la doon wax bu wérul boobu dane euh, ndax imaam ibn Sa'd xam nga ne ne woon trois cent cinquante ci muhaajiruun ak lansaar yi mais moom tudd na comme imaam ibn Sa'd après que du ñoom kese de du muhaajiruun ak ansaar yi am na ci waa Banu Sulaym waaw ñoo xam ne àndal lañ ci ak mooy comme tribu yi imaam ibn Sa'd waxoon waa Mudlij ibn Amir ak ñooñu moom imaam ibn Sa'd rahmatullah alayhi dane ki nga xam ne ñoom ñoo rey ñooñu bi Seydina Xaalid di wax loolu muhaajiruuna bil ansaar yi dañoo bañ waaw ñoom dane waa banu fa amma banu Sulaym fa qatalu man kaana fi aydihim ñoom ñoo rey ñi nga xam ne ñoo newoon seen prisonniers yi yi leen Seydina Xaalid waxoon ak ñeeni ci muhaajiruun ak ansaar yi nee na mu ne wa ammal muhaajiruun wal fa arsalu asraahum ñoom dañoo libérer seeni kii bañ waaw daldi libérer seen prisonniers yi bañ ne ñoom duñu ko def gis nga loolu dañ ci te bañ ñëwee yonent ma saa saa waxu leen lan moo topp topp ngeen seen amir mooy la mu waxoon ci sax ci Seydina Ali ba yàgg nañ koo gis la ta'ata illa fi ma'ruf kenn du topp kenn lu dul ci njekk ku la fi nar a digal loo xam ne dafa xaraam dangay bañ danga naan defuma ah non non amul sëriñ sa waay mu ne ma demal demal nga jaaloo soxna leer na lii moom dangay bañ est danga naan bon ndigal la déedéet wala mu jëndal la ngeen romb fii mu jënd champagne sa waay ci Beaujolais bi jënd benn bouteille yu beer ne la jëlal naanal nga naan digal la dangay bañ ay après dina soppi soow loolu lépp laa wax ma ne waaye yooyu taxawul fen yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ Seydina xadiis Seydina Ali boobu radiyallahu anhu mu ne woon gaay yi ña yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon te gisoon nañ ko sari ya boobu waxoon nañ la wax nañ ko gisaat mooy Abdullah ibn Hudhafa am nañu ne moom la radiyallahu anhu <laughs> mu mu waxoon gaa yi ñu taalu taal mooy dugg leen ci am ñu ciy bëgg dugg après ñu xalaataan ne ah déet ñun dañoo génn ci diine yi newoon ñëw ci yonent mi alayhi salaatu salaam ngir safara naka la ñuy ñëwee kii naan ñu dugg leen ci safara ñu koy topp après ñu bañ dem wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen bu ñu ci duggoon dootuñu ci génn waaw bu ñu ci sànni woon seen bopp ci safara si dootuñu ci génn toppaate amul lu dul ci loo xam ne njekk la ci lu baax la sunna ngay teg bu sunna du dëgg loolu du alquran da ngay bañ ku la nar a def loo bàkkaar boo xam ne leer na bàkkaar la nga toog sab sëriñ ne la bul woor nee ko yow moom à partir d'aujourd'hui n'entre plus chez moi j'efface ton numéro toppal fële léegi nag bul gaa yi naan ñi xamul dara ñoo naan diw alku alku dara fenn nga alkuwul wax naa la worof yi buñ naan la dangay ngay alku sag alku lenn rek la mooy yar yiñ la bëgg a dóor wala jam yiñ la war a jam wala fekk la sa kër boobu taal sa kër loolu rek kay alka degi te ñoo la koy teg mais daaraanka dul alku bu alkuy am kay sëriñ ba mooy alku moom mi moom mooy alku ci saase bu dul ci saase it bàyyi ko ilaa ba ci kanam nga xool bu tuubul moo tax yooyu moom ñi xamul dara ñoom wala ñi nga xam ne amuñu xam-xam ñoo ci ñoo ci ñoo ci tiit nit ñi di leen ko menacer ban tiit lan ngay waxee dëgg xool li Seydina Ibrahim doon alayhi salaatu wassalaam fa ay ayyul fariqayni ahaqqu bil amni mais ana ñan ci ñaari kuréel yi moo dina loo nekk ci sécurité yéen naka ngeen di wootee di jaamu ko ñoo xam ne bàyyi fi yàlla mi leen sàkk defal leen génn leen ci ñàkk am di leen leel di leen yor seenu dund yoral leen seen lépp ngeen weddi ko di jaamu ñoo xam ne ay mbindeef lañ comme yéen yéen leen defar sax ba pare man ma ne damay jaamu yàlla ni ñu bokk sàmm bokk bind ngeen ne man damay alku <laughs> yéen ñiy jaamu keneen ku dul yàlla yéen daal yéen mu ne mais yéen yéen ñaari kuréel yi seen leen rek waaye kii ana moo gën a yeey ci nekk ci sécurité yow it miy wax loolu gars yi di la menacer naan de yow gëmoo sëriñ ak yu mel danga naan naan yéen yéen man kan moo ci gën a nekk en sécurité kan moo war a gën a nekk en sécurité kan moo gën a ci nekk en sécurité julli jot nga bañ a julli kay lool kay moo garaaw loolu loolu nan li Cheikh Mouhamadou Amar bi wax loolu koy mais mais que loolu loolu ci boppam c'est pas confortable quoi wax na dëgg c'est pas confortable koor jot wooroo mais loolu moom sa conscience moo warul a tranquille léegi yow mii woor naka la koo xam ne weeru koor jot woorul li la tëkku ngay ngay tiit kan moo gën a yey nekk ci ci ci sécurité bu dee wax ngeen dëgg rek moo tax loolu la fii nii gis nga Seydina Abdullah ibn Umar dane waaw non ñun duñu def lii bi ñu demee yonent bi aleyhi salaatu salaam gis nga bi ñu ko ko waxee dafa yëkkati loxoom allahumma ee eh, buur yàlla inni abra'u ilayka mimma sanaa Xaalid man de dañ naa ci li Xaalid def maa ngi lay seedeloo ko ne dañ naa ci li Xaalid def du ko digal du ko sant voilà <laughs> loolu la mais nga ne mais lu tax kon rey ko ñu ne lan la koy rey parce que gars yi waxul ni jullit lañ te buñ ne woon jullit lañu moom mu jàpp kon mooy lañ amoon ci affaire situation Seydina Usaama mooy am ba gaa yi naan jullit waaja naan laa ilaaha illallaah mu rey mais gis nga la réprimande yam waxoon lam doon wax wax yu dëgër yam doon wax Seydina Usaama sax moo ko Seydina Xaalid parce que Seydina Xaalid gaa yi dañu utiliser moo koo xamante ne nii c'est c'est équivoque c'est pas clair te moo la boo xam ne Quraysh dañ ko doon utiliser ngir di tooñ jullit ñi léegi nag moo bu koy nit utiliser nit ci julli ñi mën na jàpp ne ñii dañuy saboote mais gëmuñu dara moo tax gis nga gis nga euh, ñaari jugement yi ak ñaari attitude yi ni mu wutee fële li mu wax Seydina Usaama aqataltahu ba'da an qaala laa ilaha illa allah kayfa bi laa ilaha illa allah jaa bihi yawm al-qiyaama waaw naan usa Seydina Usaama di ko topp yow da koo faat ginnaaw yu waxee laa ilaha illallah anam ngay def ak laa ilaha illallah bu dikkee moom yow mal qiyaam loolu waxu ko Seydina Xaalid parce que ñaari ci yamuñu bokkuñu c'est pas pareil du tout alors que fii dane rek man daal buur yàlla maa ngi lay seedaloo ne deñ naa ci li def voilà léegi loolu moo ñëw ci xadiis seydna abdal euh, abu abu abdallah muhammad ibn ismail al buxaari ci kitaabul maghazi rahmatullah alayh xoolal nag ñu ñëw ci nettali imam ibn isxaaq bi mu waxoon muy sanad biñ la waxoon fa haddathani hakim ibn hakim an abi ja'far muhammad al baqir ibn ali radiyallahu ta'ala anhu foofu moom waxul ne riwaaya boobu waxul ne ña fekk woon mbir ma bañ ñibbisee ñun ci lañ ko wax yonent bi alayhi salaatu salaam comme ñu nekk ci saxiix bi mais foofu dane yonent bi alayhi salaatu salaam affaire bi ba mu ko xabaar bi dikkalee waaw foofu dane fa lamma intaha al xabaru ila rasulillah ba xabaar bi agsee ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci la yëkkati loxoom ci asamaan si mu ne allahumma inni abra'u ilayka mimma sanaa Xaalid ibn al-Walid e buur yàlla man de maa ngi lay seedaloo ne dañ naa ci li Xaalid def mu ne summa daa rasulallah ci riwaay imaam ni sax boobu mu ne ginnaaw bi yonent mi alayhi salaatu salaam daal di laaj woote mu woo Ali ibn Abi Taalib mu woo Seydina Ali radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko yaa Ali uxrij ilaa haa'ulaa'i il qawm ne ko demal ca ñoom Xaalid demal nga dab leen demal nga fekk leen fañ ne ca waa Banu Jazima waxoon nañ la rek riwaaye bii c'est pas dëgër voilà mais dañ koy wax parce que imaam ni sax indi na ko ak lool ngir ñu xool suite bi mais suite bi mooy li gën dëgër mooy li nekk Sahih Imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ne léegi mu yónni Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ne ko demal nga dab ñële fii fi amrihim boo demee nga xool ci seen mbir nga dem nga réparer la ñu def waaw mu ne ko waj'al amral jaahiliyati jaahiliyati tahta qadamayk tahta qadamayk te boo demee mbirum jaahiliya bi mooy ndax jaahiliya moo indi ajala ci jaahiliya lañ mooy ak ëppal wala ak bañ ko ci mbir yi xam nga jaahiliya mooy li période mooy li nga xam ne daal ak ak réer la mooy loolu dañ koy tudde léeg-léeg ci yoo xam ne du réellement loolu ci boppam mooy jaahiliya mais jëf la joo xam ne ci ñoo ci jaahiliya la bokk mooy ñàkk ndal ndànku ci ñoo xam ne ñu ngi naan saba naa saba naa manoon ngeen gën a leerlu loolu lépp demal nga réparer loolu voilà ndax lislaam day woote ci ndànku moo tax gis c'est bien c'est bien fait ba ñu defee li nga xamante alhamdulilah ba ñu defee li jëm ci wàllu peine yi gis nga lim demee woon li gaa yi jàpp booy wax sharia ñu naan la dagg loxo kii gisoon nañ la dagg loxo ndeke kon c'est pas loo xam ne <laughs> da ngay xëy rek di dagg loxo yi même waa ne maa def sax après mu jekki ne defatuma kooku duñ ko teg dara ah gisoon nañ yooyu hein waa ji ay image vidéo wane na dañ naan loolu doyul parce que c'est possible ñu trafiqué ko te c'est possible gars yi nga xam ne ñoo bëgg mu dugg ñu ñëw ne authentifié nañ ko que ne c'est waaw gars yi ñeme yàlla yi kan moo fi woon wane ay armes de destruction massive li Irak 2003 ñëpp ñu bari ci àddina bi gëmoon nañ ne dëgg parce que image yu ñu leen doon wan naan si authentifié kii que ne wey Saddam am na ay kii de destruction massive fii ak fii tey. tey ku ko wax dañ lay reetaan tey premier avril deux mille dix-huit ku fi wax ni Saddam amoon na si Saddam Hussein hein moom dafa amoon na loolu mais gars yi dañ naan la kii kii karnason kii kii yooyu fou te pourtant temps yooyu gars yi ci kaw loolu sax lañ leen lañ lañ ko dalee ci kaw yàq kon lan nga may wax gis nga l'islam ni mu prudent mooy prudence waaw prudence bañ gaawtu ci mbir yi bul doom ñu nettali la dara ci kenn rek nga tëb di juger déedéet déedéet déedéet laqad zalamaka bi su'ali nu'a'i Seydina Daawud lan la waxoon waaja waa ji ñëwoon tëb dugg ci mihrab bi ne ko sama benn mbokk gi dafa am quatre vingt dix ci ay ay gàtt ne ma jël man ma am benn mu ne ma jox ma ko mu matal mbir sax mu ne ko laqad zalamaka bi su'ali ni'ajika ila ni'aji mu ne ko waaji toon na la ba mu la kiiwee ci kaw loolu rek ci wax jooju waaye après buur yàlla wan ne ko ah juum na ci ci jugement bi mu def parce que bala ngaa juger da déglu ñaari parties yëpp muxarra saajidan waaw mu daldi sujjóot daldi dellu ci boroomam tuub kon lool la kon lool la mooy ne gis am teey la moo tax mu ne ko kon demal nga réparer li nga xam ne mooy li jóge ndax loolu mi al ajalatu jógewul ci borom bi waaw léegi nag say nee na Seydina Ali daldi dem radiyallahu ta'ala mu ne mu ngi indi woon alal ju bari ju ko yonent mi aleyhi salaatu salaam jox ngir la li wada lahum dima wa ma usiba lahum min al amwaal hatta innahu la yadi miilagata kalb miilagatal kalb hatta idha lam yabqa shay'un min damin wala maal illa wada baqiya fiihi ma'ahu baqiya min al maal fa qaala lahum Ali radiyallahu anhu hiina faragha minhum hal baqiya lakum damun aw maal lam yuuda lakum qaalu la qaala fa inni utiikum haadihi albaqiya min maalillahi ihtiyaatan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mimma la na'lam wa la ta'lamuun allahu akbar Seydina Ali daal di ñëw radiyallahu am alal ju ko yonent bi alayhi salaatu salaam jox ngir mu dem réparer loolu bi mu ñëwee ngir ñiñ ci faat ñu xool ñan lañ ñaata lañ ñu jël jox leen indemnisation wu ku faat nit liñ leen di jox waaw ñu jox leen nee bi mu agsee moom Seydina Ali radiyallahu mais pas loolu kese ak li nga xam ne ba ñuy dal seen kaw seeni alal la yu ñu yàqaale bu dee am na fas yu ñu fa faataale wala ay kër yu ñu fa yàqaale wala ay matériel yu nit ñi am yu ñu fa yàqaale yooyu yépp ngir mu fay si ko nee na ba même mii la xatal kal bi mooy fi ñuy defal xaj ndox muy naan sax bu doon ne seen gëléem yi wala fasu jullit ñi jéggi nañ ko ba mu yàqu même loolu mu fay ko ngir ñu réparé ko allahu akbar waaw gis nga alhamdu gis nga l'islam mooy lii de yàppaa waaye si dee yéefir waaye ah, alal kufru saa yi kaafir kuffaar yi saa yi la neex defal ak transport africain gratuit yi ci Grenoble daa tax ni wax wala transport arabe gratuit l'islam waxul loolu de non non non léegi nee na Seydina Ali daldi dem radiyallahu ta'ala anhu mu daldi xool wax gaa yi ana ñaata ngeen faatule kan ak kan moo faatu ñu wax ko ñu faatu ñépp mu jël di joxe ndàmpaay yi de yi diya yi di joxe ba mat sëkk laaj leen ana lan ngeen yàqule préjudice ci wàllu matériel ak yépp ñu wax ko mu génn ci alal ji jox leen fay loolu waaw nee na dafa def ba alal ji ko yonent ma lay saar saam daal di des joxoon daal di des mu ne leen nag ndax dese ngeen dara est-ce que dese na leen koo xam ne dañu koo faat wala xar yu ñu leen rayal wala gàtt yu ñu leen kiiwa lu ñu leen wala seen matériel lu ñu leen yàqal te fayuma leen ko ñu ne ko fay nga lépp dara deseetuñu mu ne leen nag dama leen di jox li des ci alal ji ma yor ngir def lu gën a wóor mooy liñ doon wax sànq ci masala niñ jóge woon ci wàllu kool bi même bu dee ne yow xam nga ne dooyu sa kër jàpp nga ne moo gën a dëgër ndax xadiis Seydina Anas bin Abu Basra bi mais quand même bàyyil ba nekk ci yoon ndax am na ñoo xamante ni nii ci borom xam-xam boo defee la la nee nañ la yow sa koor baaxul sa sa sa sa dog gi nga dog mooy dangay war a wan a woor par force ak conséquences yi mi indi léegi nga def la le ixtiyaatan ngir def lu gën a wóor moom nag seen alal yi mu ne léegi dama leen di jox radiyallahu anhu li des ci alal bi ma def ko ngir sàmm def lu gën ngir yonent bi alayhi salaatu salaam ci loo xam ne amaanal ñun de xamuñ ginnaaw bi ñu defee suñu décompte ci li ngeen yàq li ngeen yàqal xamuñu ko wala yéen it xamu ngeen ne yàqal nañ leen loolu amaana bu ma demee ngeen door koo seetlu kon nag jël leen di def ci alal yi Allahu akbar mu def lool mu ne summa rajaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa axbarahu al mu dellu ci yonent bi alayhi moom Seydina Ali radiyallahu anhu di koy nettali ni affaire bi demee que ne bon mission bi daal ah, sang bi li nga mu waxoon daal def naa ko waaw alal ji seetlu nañ recensé naa maak ñoom ñoom ñu fa dëkk ñoom ñi ñu rey la seen mbokk ñu wax ñu ñi ñu rey ci ñoom ñépp ma jox leen ndàmpaay yi laaj naa leen luñ leen yàqal ñu wax ñu ma jox leen lépp ba alal ji desee ma laaj leen ndax des na ñu ne desul jël naa alal ji nag jox leen ngir def lu gën a wóor pour yow pour loo xamante ne nii ñun amaana xamuñu ko ñoom it xamuñu ko nee na bi mu waxee loolu yenent mi aleyhi salaatu wassalaam ne ko asabta wa ahsant ne ko jot nga yiiw daj nga yiiw te rafetal nga yaa ali li nga def noonu la waaw nee na foofu nag mu ne thumma qaama rasulullah fastaqbala alqibla qa'iman shaahiran yadayhi hatta innahu la yuraa ma tahta mankibayhi yaqulu allahumma inni abra'u ilayka mimma sanaa xaalid ibnul waliid salaasa marraat léegi nag mu ne bi lool xewee nag ci les yonent ci ma lay saar saam daal di jóg yëgati loxoom yu tedd yi ba ñu koy gis ba ñuy gis mu yëkkati ko ba ci kaw li ba mbagg yi li ci suufu mbagg yi mooy poqataan sax dañ ko doon gis hein mu ne allahumma ee buur yàlla tàllal loxo yi man de maa ngi lay seedeel ko dañ naa ci li Xaalid def ñetti yoon voilà léegi kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci euh, riwaaya boobu riwaaya imaam al bi rahmatullah alayhi imaamu Ahmad soloon na ko tamit ci même càllale bi ndax foofu dana xaddatanaa abdurazaq abdurazaq mooy bu njëkk bi abdurazaq moo ko nettali xadd qaala mu ne xaddatanaa maamar an zuhri an saalim ibn abdillah ibn omara muy mel càllale mel al buxaari raxmatullaahi aley kon loolu moo <coughs> parce que am na yeneen riwaaya yu naan même lii nii seydna abdurahmaan da cee ba mook Seydina Xaalid ñu jote woon ci ci ay wax bi ci rey bi mooy rey ñii saamu euh, euh, leerlu bu baax euh, ay wax doxoon seen diggante kon ci kaw noonu la loolu sariya bu Bani Jazima daal di jeexe léegi nag imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhi nee na summa ginnaaw lii ginnaaw sariya bi bi sariya bi xewe mu ne thumma ba'asa rasulullahi sallallahu alayhi wa Xaalid ibn al-Walid ila al-Uzza neewul ne bon Xaalid mii lii mu def moom bàyyil saay xaaral non mais <laughs> da koo yónni waat mais cette fois-ci ila al-Uzza hein nga ne ma Uzza de am na lu ma ne waaw afara'aytumul Laata wal Uzza wa manaata thalithata al-ukhra alakumu dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun diiza yaa ngi fàttale ko lool afara'aytumul Laata wal Uzza mooy seen yàllaay caaxaan yooyu suñu boroom doon tudd ci suuratu najmi mooy Laata ak Uzza léegi nag Uzza ak yàlla la woon bu caaxaan eh, ci yu yu yu caaxaane yu caaxaanu yàllay caaxaan yi nga xamante ne mooy eh, <clears throat> yu kii yu yu waa Quraysh seen bokku arab yi léegi bu dee imaam ibn jarir imaam ibn jarir at-Tabari raxmatullaahi alayhi hein moom dane en fait lii nii nettali bii yonent sallallahu alayhi wasallam yónni woon Seydina Xaalid ci al moo jiitu woon yónni bi mu ko yónni ci waa Banu Jazima ndax ci waa Banu Jazima wax nañ la ci Shawwal la woon mooy weer wi am weer wi ñëw mooy weeru kori kori tey alors que lii nii moom nee na selon ibn Seydina Ibn Jarir ci taarixu Tabari mu ne cinq jours avant fin wu mois ramadan bi la woon waaw cinq jours moo desoon ci ramadan ci la ko yónni woon waaye loolu nag reste à vérifier ak dëgërëm kantaa bu dee imaam Ibn Ishaq moom mooy nag loolu nag la ci waxul que ne bi moom ni mu ni mu defe succès boo demee ci siiratu Ibn Hisham ni mu ëndee succession affaire yi mooy ne que Euh, yónni gi mu yónni ci waa Banu Jazima moo jiitu yónni gi mu ko yónni ci al-Uzza ngir mu màbbu ko ndax bi mu nettalee mbiru sariya bi waa Banu Jazima bi yu pare dane te summa day wane ne affaire dafa succession wu mbir après lii lii la bu ma nee xarajtu minal bayti ah summa axadtu sayyaara wala summa rakibtu sayyaara mooy damaa génn ci kër gi summa après ma daal yéeg ci oto bi voilà kon mooy loolu day wane succession mooy génn gi moo jiitu lan yéeg bi ci oto bi fii imaam ibn Isaaq bu nekk léeg-léeg ba pare ne ci saa se mu ne summa ginnaaw Bani Jazima ba'atha Rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam yónnee Xaalid ibn al-Waliid ila al-Uzza mu yónni ko ci al-Uzza yàllaay caaxaan yoo jële fan la ne mu ne wa kaanat bi Naxla Naxla la ne woon bërëb la bu siiw boo xam ne gisoon nañ Naxla yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu jógee Taayif waaw jaaroon na Naxla foo fële bërëb boobu nag foofu al-Uzza ne muy yàllaay caaxaani xam nga yoon yenn yi ñu ci kaaba gi ñoom hubal ñoom hubal wàllu hubal ngañ doon wax vive hubal yëkkati leen hubal màggal leen moom ci kaaba gi la ne woon am na yeneen yoo xam ne ñoom côté Taayif lañ ne woon mooy nax la xam nga nax la ci yoonu Taayif bi la Uzza nag mu yónni fa Seydina Xaalid ibn al-Walid wa kaanat bi Naxla ndax la la ne woon mu ne wa kaanat baytan yu'azzimuhu haadha al-hayy min Quraysh wa Kinaana wa Mudar kulluha mu ne nag benn citadelle la woon Uzza fi ñu ko defoon yàlla jooju fi ñu ko defaloon dañ ko defaloon bu doon tey naa temple comme temps yàgg rek le temple d'Osiris le temple d'Isis le temple d'Amon-Ra façon yu mel noonu waaw am na temple yoo xam ne dédié au aux divinités baatila waaw nga xam ne divinité yàllaay caaxaan yi lañuy utal di leen fa màggal ak a def di lu leen nes nesal foofu di fa defi or di leen booleel lu ne ñu naan l'esprit des pharaons ci Égypte yi ak égyptiens yi fi caaxaan yoo yële <clears throat> ñii nag Uzza benn temple moo tax mu ne baytan wa baytan ab kër la woon bu mag ab temple bu mag buñ defaroon nekkoon naxla yu'azzimuhu hadha al-hayy min Quraysh waa Quraysh waaw moo tax suñu borom noonu afara'aytumul Laata wal Uzza Laata ak Uzza ak Manaata ak Hubal ak Isaaf ak Naa'ila ñooñu ñëpp ay yàllaay Quraysh yi la ñoon yuñ doon jaamu mu ne wa mu Quraysh kese mu ne wa Kinaana ak waa Kinaana waa Banu Kinaana wa Mudar ak Mudar mu ne wa kaana wa xujjaabuha min bani shayban mu ne nag ñi nga xam ne ñoo ko doon toppatoo temple boobule doon ko toppatoo di yor ay ci waa banu shayban la min bani sulaym xulafaa bani haashim ñooñu ñi ko doon toppatoo te doon yor mbiru temple boo bëree ñu defoon Uzza mu ne waa banu Shaymaan la bokkoon ci waa banu Sulaym nekkoon allié waa banu Haashim di famille yonent bi alayhi salaatu mooy seeni allié ci waa banu ñu tuddoon waa banu Shaybaan ñoom ñoo yoroon Uzza ñoo ko doon toppatoo mu ne fa lamma sami'a haajibuha Sulami bi masiiri Xaalid ibn al-Waliid ilayha allaqa sayfahu alayha summa ishtadda fi ljabal alladi hiya fiihi wa huwa yaquul mu ne bi nga xam ne ki nga xam ne mooy garde temple bi gardien du temple gardien mooy gaayo nga xam ne genre ñoom Budaxsaan yi <laughs> kiiwu Perse yooyu yële ñoomin Budaxsaan nekkoon ci seen temple yi rek bi di di di kii di wattu ne nañ safara si nga xam ne du fay mukk waaw fële ca mbokki Kisraaya léegi nag fii nag ki nga xam ne te bokkoon ci waa Banu Sulaym moom la nga Sulami ba ba mu déggee bokkoon ñoom ci waa Banu Shaybaan ba mu déggee ne Xaalid ibn Walid kat yonent ma saab saab yónni na ko mu ngi ñëw ngir ngir boom si détruire si kii di temple bi kii bi Uzza dafa xam ne moom moom manu la résister ni mu def jaaseen ji mu doon yor ngir man di gérer foofu di ko aar moom la jël daal di koy lon ko ci onza ci yàlla ji thumma ishtadda fil jabal daal di ne fees allaq alayhi sayfa ci beneen riwaaya wa asnada fil jabal mu gaaw yéeg ci kaw montagne bi waaw li nga xam ne moo nekk foofu juste ci temple bi buntu temple bi ba pare nag di wax naan ayaa Uzza shudd ayaa Uzza shuddi shaddatan laa shawalaha ala xaalidin alqil qinaa wa shammiri ayaa Uzza in lam taqtulil mar'a xaalidan fabuu'i bi ismin aajilin aw tanassari mu naan ko yow Uzza di daw lonk ko mbir mi ne ko ba mu koy lonk mu naan yow Uzza nag ah waajalal dalal ci kaw Xaalid dal moo xamante ni amul dal mu masamel nii waaw boo dalee ci kaw doo lese dala ci moom tous lépp nga danga koy faagaagal fracassé ko phagocyté ko ci waaye ñi nga xam ne mooy Xaalid dëgëralal sa tànk sa ndëggu tànk sa waajal ngir dal ci kaw kaw kaw kaw Xaalid ndax yow Uzza gis nga bés boo boo faatul waa ji naan Xaalid ah kon de na dellu ci bàkkaar bu gaaw ni mu gën a gaawe wala nga dimbali sa bopp rek ñaar yooyu benn nga ciy defa ah. boo dimbalul sa bopp dalal ci Xaalid faga su fago suteel Xaalid waaw waaye nag bi sëy naa Xaalid agsee hadamaha da ko buum quoi eh, loolu man la man bant man la ma ne dara hein eh? ginnaaw bi mu dellu ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam dal di koy wax seydinaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah, léegi loolu mooy mooy loolu la imaam bi ne sàq wax nga ne eh, yow sa xadiis bi moom moom nu mu demee nii ah dañ la xadiis bi gis nga imaam bi ñuy sàq càllaleem gis nga ne rek fu ma mooy côté côté càllale bi fiihi ma fiihi am na lees ciy wax waaw léegi am na du imaam Ibn Isaaq rek tamit du moom rekk ko solo hmm? waaye <coughs> imaamul Waaqidi daal dina koy solo raxmatullaahi alayhi waaye bi sanadin bi sanadin da'if imaam al bayhaqi soloo na ko ci dalaa'il muy xadiis boo xam ne an al walid ibn jumay' an abi tufayl radiyallahu anhu mu ne bi yonent mi alayhi salaatu salaam ubbee Makka dafa yónni Seydina Xaalid ibn al-Walid ila Naxla mu ne nag wa kaanat biha al-Uzza foofu la Uzza ne woon fa ataaha mu dikkal mu ne wa kaanat ala thalaati samuraat fa qata'a as-samuraat wa hadama al-bayt alladhi kaana alayha mu ne Seydina Xaalid daal di ñëw nee na ci ñetti garab yu rëy yu fa ne woon waaw euh, <clears throat> fa la Uzza ne woon fa lañ defoon Uzza nee mu dem dagg garab ya boobu temple bañ ko defoon moom après mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu salaam fa axbarahu mu nettali ko mbir waaye nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko irji' fa innaka lam tasna shay'a ne ko dellul Xaalid defagoo dara Hmm, dafa tar ah, ndax garab yi la dagg buum foofu waaye Uzza ci boppam laala ko pour moom loolu yàq ci boppam daal di koy buum waaw dellu radiyallahu anhu mu ne fa lamma nadarat ilayhi sadanatu wahum xujjaabuha am'anu haraban fil jabal wahum yaquluun yaa Uzza xabbaliya yaa Uzza awariya wa illaa fa muutii bi rughma bi mu agsee Seydina Xaalid dellu comme Yonent bi alayhi salaam nee ko dellul nee na ko dellul defoo dara de ba léegi Uzza nga fa mu dellu nee na naka la ko jaayi les gardiens du temple te di ko toppatoo gis dañoo rek ñu àbb njool bi waaw daw ci kaw montagne bi léegi nag di woo Uzza ah <laughs> ngir daal Uzza sawaay bi yeboo nga nga nga nga défendre sa bopp ah. waaw mooy défendre sa bopp te gàcce kii di xaari sinon nag bu yeboo nga dee ah, nga dee ah waaw malgré tout nga dee waaw gars yi ñun manuñu laa défendre ah Seydina Xaalid dikkal ko nee na fekk Uzza fa ida imraatun uryaana naashiratun sha'raha tahsu turaaba ala ra'siha wa wajhiha fa ammamaha bisayf hatta qatalaha summa raja'a ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa axbarahu fa qaala tilka al-Uzza nee nag bi mu demee gaa yi daw nañ di wax Uzza lool nee bi mu agsee foofu nag mu fekk muy benn jigéen boo xam ne solul dara karaw yi daldi karaw yi gudd la yoo yoo xam ne dafa jaxasoo fu nekk ñu naaw ñu jaar fa waaw tasaaroo du karaw bu ñu peñe jël suuf di ko sotti ci boppam beeg xar kanamam bi nee na mu dóor ko corati ko ay jaasi bi mu ba ba ba ni muy faatoo mu dellu nag ci yonent bi salaam mu nettali ko xabaar bi mu ne ko nag tilkal Uzza kooku nga faat nag mooy Uzza voilà kon loolu mooy yi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi yónnee keroog ah, am na nag ñu tudd imaam al-Waaqidi raxmatullah aleyhi tudd na ci yii nii ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi bokk na ci sariya yi mu yónnee mais bi sanadin da'if mu ne ngir dal ci ay mushrikuuna Hisham mooy yónni di mu yónni Hisham ibn al-Aas boole ko ci saxaaba yi ñu daal di dem tamit côté Yalamlam nee na mu yónni tamit Seydina Xaalid ibn Sa'id ibn al-Aas boole ko trois cents ci saxaaba yi ñu dem côté Urana waaw ngir foofule muy beneen sariya mais riwaaya yooyu yépp benn dëgëru ci ni annaha min al-Waaqidi wa huwa matruuk al-Waaqidi moo ko nettali te xam nañ li nekk ci moom wallahu taala aalam kon loolooy sariya yi kon nag ci kaw noonu jeexal nañ complètement li jëmoon ci affaire u Makka yi léegi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñaata fan la fa def loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi d'après seen wax yi li gën a dëgër mooy dix-neuf jours la fa def waaw euh, ndax euh, imaam euh, al-Bukhari rahmatullah dafa solo dafa solo ci Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mu ne aqaama rasulullah te lii waxoon nañ ko bu mu juumul bi makkata sallallahu alayhi ti sallam tis'ata ashara yawman yusalli rak'atayn mu ne yonent bi alayhi salaatu de nekk na makka dix jour di wàññi julli waaw loolu waxoon nañ ko te ba masala waxoon nañu ko waaw paa ci fatxu makka bi ci jàngat yi mais gisoon nañ ko avant comme niñ ko préciser woon voilà léegi euh, am na tamit ci beneen riwaay boo xam ne imaam al Buxaari moo ko solo ak ñoom imaam Abu Daawud rahmatullah alayhi këne euh, euh, foofu dane 17 jours voilà dix-sept jours dix-sept jours la def waaye li gën a siiw mooy dix-neuf li gën a siiw mooy ne dix-neuf waaw dix-neuf jours comme li loolu imaam Ibn imaam abu daawud daal na koy solo am na yeneen riwaaye yoo xam ne wax nañ lu gën a suufe loolu euh, moo tax kii mu tudd imaam al buxaari am na riwaaye bu mu solo raxmatullah alayhi imaam ibn abbaas ne dina aqamna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin tis'a ashara naqsuru salaa léegi imaam Abdullah ibn Abbas ne ñun nag fa nahnu naqsuru ma baynana wa bayna tis'ata ashar mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ànd na moom ci benn tukki te bii la te loolu imaam al-Hafiz précisé woon nañ ko loolu tuddoon nañ ko fi dix-neuf jours la fa def ñuy wàññi julli voilà imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi soloo na ci sanad boo xam ne nag wérul Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu mu ne xare naa ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam fatxu Makka mu daal di fay def thamaniya ashara layla laa yusalli illaa mu julli fa dix-huit jours ta layla dix-huit gudd yoo xam ne du julli lu dul mooy jour yi la la bëgg a wax ñaari ràkka yaqulu yaa ahlal baladi sallu arba'an fa inna safrun mu ne léegi nag bu doon julli par deux deux da doon wax ñi dëkk waa Màkka nag yéen waa dëkk bi ah julli leen ñeent ñun dañoo dañoo nekk yoo xam ne ci safar lañ nekk waaye xadis boobu noonu wérul ndax affaire boobu noonu li gën a dëgër say ci Seydina Umar moom doo ko doon def waaw loolu ci imaamatu est-ce que musaafir mën naa jiite koo xam ne ci dëkk bi la dëkk ci masala yooyu la borom xam-xam yi di gën a lii voilà wala est-ce que kuy wàññi naa jiite ñoo xam ne dañuy matal voilà ak loolu tamit. dañuy indi kii mais lim dina li li li dëgër mooy ne Seydina Omar da ko def mais xadiis yi ñu ci tudd yu yonent mi alayhi salaatu salaam boo ci jëlee bu ci nekk càllaleem daldi wuyul daldi wul euh, wér noonu voilà kon loolu mooy insha allah que ne kon dix-neuf la fa def dix-neuf la fa def moom yonent mi alayhi salaam di wàññi julli biir Makka léegi nag leen nañu des mooy kon ginnaaw biñ gisee kiiwu Makka yi yépp li xew Makka léegi nag ana ban xew-xew moo am juste après fathu Makka loolu nag insha allahu taala moom lañuy gis ci jotaay bi di ñëw muy xew-xew bu mag xew-xew bu am solo te alxuraan tudd na ko